أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الشيخ أبو المحامد الشيخ أحمد الخديم عليه رضوان الباقي القديم في قصيدته masaalikul jinaan fi jam'i ma farraqahu ad-Daymaani radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma fi al-baab ath-thaani fi ar-razaa'il faslun fil kon insha allahu taala jotaay bii ñu génn jeexaloon nañ faslu bu njëkk bi ndax chapitre bi ñu nekk non baab bi buntu bii muy buntum ñaareel bi dafa am ñetti faslun dafa am ñetti li nga xam ne ay sous-chapitre yoo xamante ne nii muy ay dog yoo xamante ne ñoo ko composé ñoom ñoo làmboo ak li nga xam ne mooy buntu bii comme li nga xam ne buntu ba ñu génnoon muy buntu bu njëkk ba tamit ñetti faslu la woon waaye daa amoon tatimma ak mottali fii nag amul tatimma ñetti buntu ñetti sous-chapitre ab dog ab li nga xamante ne nii mooy ab pàcc voilà léegi nag di weesu waxoon na la ne Eh, que ne bàkkaar yi caay-caay yi dañ koo xaajale mooy ci buntu bi ci faslu bi ñu génn mooy faslun fii fiiha xam nga gisoon nañu lool bi mu defee al baabu thani fi radail après faslu bi mu njëkk a def muy suuf chapitre dog ba ci li jëm ci fiihaa ca moom ay firradail ci caay-caay yeeg bàkkaar yoo yële waxoon naa ne dañ koo xaajale ci ñaar yu feeñ yi ak yu nëbbu yi yi feeñ yi gisoon nañ ko ci jotaay yi ñu génn walillahi alhamdu wal minna moom lañ jeexaloon ci jotaay bi ñu génn waaye li muy garaaw garaaw am nañ ko gën a garaaw mooy yi nga xam ne ñoo yi nëbbu yi nga xam ne ñooy yu xol yi loolu moo tax sëriñ bi beral ko radiyallahu taala anhu comme ni nga xam ne noo nee la ko boroom euh, xaatima fi tasawuf al imaamul yadaali daal di defe mooy rahmatullah alayhi wa anhu mooy comme ñoo gën a garaaw mu beral ko loo xam ne nag ca kay xamee ne caay-caay yaa ngi yu nëbbu yi yi nga xam ne ñooy yu xol yi nga xam ne nit ki bés bu ko fajul mooy ne nag mu xam ne lii daal na ko fii dina la ko leeral ba nga xam ko waaw boo xamee nag képp ñépp xam nañ ne yow nga ñëw seeti sa médecin mu ne la bindal la ordonnance pour nga defi analyse wala rajo ah loolu kese nga dem ñu génneel la résultat yi loolu rek doyul voilà yow nga xam ne fii mu ne nee nañ la da nga am cholestérol daa ëpp voilà sa diabète bi daa monté c'est kii yooyu yëpp gis nañ ko ci ak yooyu est ce que doy na rek nga téye kayit gi naan waa baax na ba ma xamee ne lii wa ma dal léegi te utoo lu ko jéem a faj te la muy te te jàngoro yooyu la ñuy bañ nga sa yoon newu ci kooku fan la la jëmee loolu xam nga ne taxulaa taxulaa génn ci sa wopp goo gële bal sax man na laa faat kon nag mbir yaa ngoog mooy nag bu la waxee feebar yii yi nga xam ne ñoo yi gën a garaaw ñoo yi gën a dangereux yi nga xam ne ñoo yi nëbbu yi nag ginnaaw gi faslu ba ca mujj muy faslu bu mujj ba nga xamante ne nii léegi nag foo fële faram fàcceel la yan médicament ana nag ginnaaw bi nga defee diagnostic bi ba xam li la dal nan ngay jaar ak fan ngay jaar ngir man a saafara loolu lële te loolu le moom lay tëje nag li nga xam ne mooy buntu alfa al baabu saani comme ni nga xam ne buntu bu njëkk ba boobu daa amoon ñetti buntu yoo xamante ne nii ñetti fasl mooy ay pàcc ay sous mu jeexalu ko tatimma waaye fii ñu nekk nii buntu bii di al baabu saani moom ñetti fasl kese la am amul li nga xam ne mooy tatimma kon nag Serigne bi radiyallahu anhu du ñu fi leeral ginnaaw bi ñu leeralee yi nga xam ne ñooy bàkkaar caay-caay yu yu feeñ yi mu ñuy wane nag ñuy leeral yi nga xam ne ñoo yées mooy yu nëbbu yi léegi kon mu ne faslun ab pàcc faslun ab sous-chapitre faslun ab dog fil bawaatini ci yi nga xam ne ñooy caay-caay yu nëbbu yu biire yi yi nga xam ne dañoo nëbbu mu ne amma radaa'ilu allati qad batanat fa hiya uyubu nafsi haythu wujidat mu ne amma radaa'ilu ndaal kantaa yi nga xam ne ñooy caay-caay yi bàkkaar yi nga xam ne allati ñoom qad batanat dañoo nëbbu dañoo biiru fa hiya ñoom ñooy lan uyubu nafsi mooy ayibu bakkan waaw xaysu wujida moom foo fekkee bàkkaar mooy yi nga xam ne dafa nëbbu rek caay-caay yu nëbbu yëpp mooy problème bu bakkan la waaw mooy gàkki-gàkki ak li nga xamante ne ayibu bakkan waaw ndax bakkan la lay fexe pervertir te comme que bakkan moom noonu foofu la jëm bakkan daa bëgg lu somp lu yomb xam nga gisoon nañ ci baabul fil xalq ci al baabul awwal fil xalqi moom mii bokk na ci mbindeef yi nga xam ne ku ko moytuwul te bëgg a dem ci sa borom dina la alal waaw an nafsu gis nga bañ gisee hawa hein bànneex seytaane nafsu la ci teg waaw dooru indi duniyaa kon nag mu ne nag gis nga bàkkaar yi nga xam ne gis nga caay-caay yi nga xam ne dañoo nëbb mooy fa hiya ñoom dañooy uyubu nafsi mooy ayibu bakkan xaytu wujudat foo ko man di fekk waaw waaw waa ku ko am moom lan mooy problème am mu ne yuxsha ala man fihi kaanat jaathima walam yatub lillahi suul xaatima mu ne yuxsha des dees nañu tiit ca nga xam ne man ca waaja nga xamante ne fiihi mooy benn ci radail yoo yële bàkkaaru caay-caayu biir yoo yële mu ngi ci moom tey ki nga xamante ne moom ca biiram kaanat nekk nañ fa ñoom raza ili yi jaasi ma daal di fay bóof ni ganaar gi bóofe ci nenam daal di fay campe kay wàcc fa seeni kaakaki bakaak ngir dëkk fa xol gis nga képp koo xamante ne nii moom moom bàkkaar yii caay-caay yii dañoo nekk fa moom bóof fa moom ca xolam ba kooku de tiital nañ ci moom bu dee ne walam yatub te gaawul tuubi ndax mën na laa dal ñu bóof fa nga gaaw tuubi borom bi setal ko sa xol waaye walam yatub moom loolu bóof ci xolam ba pare ci fond intérieur am walam yatub te gaawul tuub lillaahi ngir borom bi tabaaraka wa taala dem ci borom bi ngir mu nangul ko tuubam kooku lan la ñuy ragal ci moom suul xaatima ñaaw mujj waaw ñaaw mujjënd ak mujjëm ñaaw te waxoon nañ la fan yeel yonent bi aleyhi salaatu salaam wax innamal umuuru bil xawaatim waaw mbir yépp daal mën nga koo aj ci li nga xamante ne nii mooy ci jeexital ya rek waaw waaw waxoon nañ la bu nee pirip ah du du du du du du ko jëkka daw lañ naan ay yaa yaa gañe déedéet kon nag kii bakkaaru xol yi nga am ko fexewoo dellu ci sa borom faj ko kooku ñu ngi koy tiitale li nga xamante ne nii mooy suul xawaatim mooy ñaaw li nga xamante ne nii mooy ak ak ay ay jëfam yàqu waaw kon nag mu ngi noonu le comme ni yonent mi alayhi salaatu salaam ki nga xamante ne nii e, Seydina Sahl ibn Sa'd Abul Abbaas radiyallahu taala anhu wa arda mu ne wa innamal a'maalu yonent mi alayhi salaatu salaam nee na te jëf yi bil xawaatim ci mujjanteel la mooy xadiisam bu gudd woowu rek nga xam ne moom la doon wax. naan inna al abda la ya'malu 'amala ahli an-naar wa innahu min ahli al-janna wa ya'malu 'amala ahli al-janna wa innahu min ahli an-naar wa innama al a'malu bil xawaatim mu ne yonente bi alayhi salaam nee na jàmbale dina jëf jëfi waa safara ndeke moom waa aljana la bokk am koo xam ne moom jëfi waa aljana lay jëf nii ndeke te yoo ci waa safara la bokk wa innama dëgg-dëgg al amalu jëf yëpp bil xawaatim la moom ca jeexital ga la muy jeexeloo looluy am solo kon nag kii nag dañuy ragal suul xaatima ñaaw mujj ak mujj bu dee ne gaawul faj lii te tuubi ci boroomam léegi nag ah lii de jar naa muslimu ne moo taxit ma ne aadana arrahmanu min hafiz zaman wa sharri shaytanin wa kulli dhi fitan mu ne aadana waaye waay yal nañu borom bi nga xam ne mooy arrahman fees dell ak yërmande yal nañu musal waay minha ci caay-caayu biir yi bakkaaru biir yi fi zaman ci mbooleen jamono ji wa sharri shaytaanin waaye yal nañu musal ñu ngi daw di làqu ci moom te mu musal ñu ci yéesuk lu mbonuk shaytaani rajim ak i mbokkam yépp ko bépp shaytaane rek wa kulli di fitan ak képp koo xam ne boroomu fitna la léegi nag mel ni ñu ne ko waaw caay caayu biir yooyu bu ko nit ki faatoo ragal nañ ci moom suwul xaatima mu faatoog moom waa kooku dañ lay mujje mu ne waxe ya qaribun mal xayaati mu ne wax gis nga day soppale ku aqaariba bàkkaar caay caayu biir yu aqaaribun ay jiit ay scorpion mal xayaati ak yii jaani ñàngoor yu rëy yoo xam ne moom lay soppeeku ah munqalibaatun moom lay wëlbatiku nekk far doon ko ñoom caay-caayu biir yoo yële aqibal mamaati ginnaaw ba nga xam ne ci la ah waa ji di cam sa ko làmboo woon gaañu bu faatoo rek mu mujj lool lañuy ñuy mujj nekk transformé wu di ko mbugal di ko sonal ca bàmmeelam mu ne wa hiya min zahiratin kanat ashad likawniha tulaimun nafsa abad mu ne wa te gis nga bàkkaar yi caay-caayu biir yii feebaru bàkkaar yi biir yii min zahiratin kanat ashad moom moo gën a tar yi nga xam ne ñooy bàkkaar yu zahira yu feeñi lu tax mu ne li kaw ni haa ndax nekkam ñoom bàkkaar biir yi tulaa imu day lëkkaloog an nafsa bakkan abad ba faw waaw xam nga bàkkaar yi nii waaye ju biis nii sax fekk daa fekk biiram am na lu fa nekkam lu bon waaye bokkul ak yi bakkaaru xol yi bakkaaru nafs yi yooyu ñoom moo taxoon ma a yenn yi aajowul sax ngay jëf waaw ngir mu a yàq la ndax sous-marin la léeg-léeg danaan tekk ci biir waxoon nañ la al imaam al hafiz ne rajab al hanbali waxoon gaa yi nga xam ne yenn bàkkaar day ne ci ñoom mel ni sidit bu bu ne teg waaw kenn virus bu nëbbatu bàyyi ba waa yi waa ji génn àddina rek mu yëngatu waa ji wax waxi kéeféer dem safara wal iyaadu billah voilà te loolu la gëmoon waaye da ko doon nëbb waaw léegi nag moom la naan yooyu nag yii nëbb nag ñoo gën a tar yi feeñ ndax ñoom dañoo takkaloo ak bakkan te bakkan lépp lu takkaloo moom dindi ko moo fekk mburoog mburook soow muñ jaxase caakireeg soow muñ jaxase nga ne léegi dinaa takkale soow meeg caakiri bi te soow mi peppu euh, caakiri bi dara dootu ci des soow yaa kookoo yem xam nga ne fii mën a dag naa ni yaa loolu lan la mën a nekke ñu ne la bañaan nekk na waaye il faut am ku ko man moo tax yombul moo tax du lu yomb tarbiya du lu yomb wallahu taala aalam